turam moo doon Umayr ibn al-Humam ibn al-Jamuh ibn Zayd ibn Haram ibn Ka'b ibn Salimat al-Ansari as-Salami radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bokkoon ci kojug waa Lansaar ci waa Banu Salima eh, Seydina imaam ibn isxaaq na ko noon waa ahlu siyar eh, nee nañu na ko noon imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhim nee nañu fekke na gazwatu badrin te lool mooy li dëgër te la imaam muslim ibn al xajjaaj raxmatullaahi alayhi daldi solo nii jële ko ci seydina anas ibn radiyallahu taala wa ardaa kon keroog bi nga xam ne ci la kuffaaru qurayshin yi ci ghazwatu badrin ñàkkee ñeenti personne ñetti ñi ci kooraa koor kenn ki ci moom la njëkk a rey muy al aswad ibn abdil asad alayhi la'natullah seydna anas ibn malik radiyallahu anhu kon ne bi nga xam ne nag ci la kuffaaru qurayshi ni jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne saxaaba yi qoomu jóg jëm ilaa jannatin jëm ajjana yoo xam ne arduha samaawaatu wal ard largeur bi day tolloo asamaan yi ak suuf seydna anas ne yaquulu umair ibnu alxumaam al ansaari ci la ko seydna umair ibnu alxumaam al ansaari radiyallahu anhu daal di dégg waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ko yaa rasuulallah jannatun arduha as-samaawaatu wal ard qaala na'am mu ne waa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga ne àjjana joo xamante ne nii bi day toll ni asamaan ak suuf moom nga ne ñu jóg jëm ci mooy xeex ak yéeféer yi nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ah naam loolu laa wax Seydina Umayr ibnul Humaam al ansaari radiyallahu anhu ne baxin baxin mu ne baxin baxin loolu muula boo xam ne dañ koy utilise ngir wane sa di puukaréew waaye tamit di wone sak waaru ci li nga dégg moo tax bi nga xamante ni moom Seydina Umayr ibn al-Humam al ci la waxe lool ne baxin baxin mooy idaa dañ koy wax idaa faxumal amr bu mbir mi yéenee rëy ci waa waaye kalimatu ta'ajjub la boo xam ne waa ji koy wax mooy ni daa nekk koo xam ne i'jabin wa fakhr dafa yéemu te day puukarew mu ne baxin baxin bi mu ne baxin baxin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko maa yaxmiluka ala qawlika baxin baxin ne ko ah ne ko Umayr lan nga lan moo lan nga jublu ci wax yi nga naan baxin baxin ana moo tax nga wax baxin baxin ndax kàddu la goo xam ne ngir puukareelu wa kuy puukareewu mooy utiliser loolu naan baxin baxin comme kuy rëy-rëylu di puukareewu yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ne ko waa lan moo tax ngay waan baxin baxin di wax kàddu gii nii mu ne ko laa wallahi ya rasuulallah illaa rajaata an akuna min ahliha mu ne waxuma ko mur dara de waaye dama ko wax ngir yéemu ci li ngay wax ne jóg ci àjjana joo xam ne mu ngi yaatoo largeur bi comme asamaan ak suuf dama ko wax yow ndaw yàlla li am yaakaar dañuy wax illaa rajaata ak illaa rajaa comme li imam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax ne kulluhu saxiix ma'rufun fil lugha ku wax illaa rajaa ndax dafa am ñaari version yu ñëw ci benn bi ne illaa rajaa ata mooy ni ñu solowee baat bii ci xadiis bi wala rajaa mu ne ñaar yépp rajaa ata wala rajaa yépp baax kulluhu ñaar yépp saxiix wér na maarufun lu ñu xam la fi lugha ci langue arabe kon mu ne wallahi ya rasuulallah mu ne wallahi maa ngi waat ya rasuulallah yow ndaw yàlla li alayhi wa waxuma ko illaa rajaata lu dul am yaakaar an akoona ma bokk min ahlihaa ci waa ajjana ji nga wax ñu dugg ngeen jóg qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fa innaka min ahlihaa xamal ne yow bokk nga ci waa ajjana allahu akbar allah naka noonu lan ko deewagul génnagul àddina waaye bokk na ci waa ajjana nee na looloo tax ma ne baxin baxin yonent bi alayhi salaatu ne ko nag bu dee bokk ci ñoom tax nga wax loolu xamal ne fa innaka yow Umayr ibn al min ahliha bokk nga ci waa ajjal bi mu déggee lool fa axraja tamaratin min qarani mu génne ay tàndarma yoo xamante ni moom Seydina Umayr ibn al radiyallahu anhu mu ko yoroon min qaranihi ci fi nga xamante ni nii mooy euh, ci fi muy def ay flèche am boo xam ne ci lay def flèche yi ci la defoon ay tàndarma yoo xamante ne nii yataqawwatu min ci la doon dëgërloo di ci lekk bi nga xam ne nag ci la dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax loolu moom seydina umayr ibn al-humam anhu mu daldi fa axraja tamaratin mu génn tàndarma ay tàndarma min qarani yu newoon ci fi nga xam ne fi la doon def flèche yi ci biir foofu ci sac bul boobu mu doon def agenru pochette bu muy def flèche yi fi ñuy def ay flèche fa ja'ala yaqulu muy lekk ci tàndarma yooyu mu def ci biir summa ginnaaw gi qaala mu wax moom mi nga xamante ne mooy seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu anhu la in ana xayitu xatta aakula tamaraati haadi fa innaha la xayaatun tawila mu ne la in ana xayitu mu ne bu ma dundee de xatta aakula ba ni may lekke tamaraat yi sama tàndarma yi nekk ci sama biir pochette su ndaw sii may def samay flèche bu dee de dund naa ba lekk tàndarma yi yëpp ban jeex innaha kon de dund googu la xayaatun waat naa ci yàlla ne dund la tawila gu gudd gudd allahu akbar nee na moment bi mu nekk noonu taxaw comme ko yonent bi alayhi salaatu nee na ko anta min ahliha yow bokk nga ci waa ajjana te ajjana boobu yaatoo largeur am ni asamaan yee suuf yi lenn a koy maye moo ko fi maye fii mooy nga dugg ci mbooloo yéeféer yii di jege mooy kuffaaru Quraysh yi xuumu jóg leen ilaa jannatin xool akbar xoolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ne yow dangay dox di dem di xeexi di recevoir ay flèche ak i jaasi di dóor yow di joxe waaye noonu yaa ngi ci àjjana noo tax mu ne xoomu jóg leen ilaa jëm ci jannatin ci àjjana joo xam ne la arduha as-samawati wal ard la xam nga loolu day niroo bi mu naan gaa nga li alxuraan naan innal ladina yaquluna am waa lal yataama zulman innama ya'kuluna min am fii butunihim naaran wa sayaslawna sa'ira mu ne ñi nga xamante ne nii ya'kuluna dañuy lekk am waalal yataama zulman dañuy lekk alalu njëriñ yi ci tooñ ñooñu xamuñ ne li ñuy lekk li ñuy lekk dëgg-dëgg innama li am ba des mooy ya'kuluna dañuy lekk fii butunihim ci seen biir seen biir biir yi loolu ñuy lekk naaral safara te nag nañu xam ne wasa yaslaw na xël séef nañoo dugg li nga xam ne mooy sa'iran e, muy safara waaw akbar mooy ne day lekk ay njoñi ganaar di lekk jën yu baax lépp di alal joo xam ne alalu jirim la li mu koy lekke noonu ndeke li muy jàllale nga foog ni lii ay soos la waaye safara lay jàllale kon yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne Allahu akbar ne gis ngeen quumu jóg leen ilaa jannatin arduha as-samaawaati wal jëm ci asa ci ajjana joo xamante ne ni arduha as wal ard mooy largeur bi mu ngi toll ni asamaan ak suuf Seydina Umayr ibn Humam radiyallahu jóg nag ne sama tàndarma yii ma yor waay waay bu ma leen jeexalee maa gudd fan waay innaha dëgg-dëgg bu ma leen jeexalee la xayaatun tawila allahu akbar ñaata nit ñooy dund foog ne ñoom seenu dund gudd la alors que du dara ndax dund goo xamante ne nii naxee mbaay la te boo xoolee yow li nga li nga li nga responsable manal sa bopp bariwul bariwul ndax fi ngay nekke gone yow de toute façon ba fi ngay amee ba fi ngay majeur am na ñoo xam ne ba ay dix-huit ans ba quinze ans dañ leen di yor fii yow bu dee sa jaamu yàlla la ñuy xool nga majeur à l'âge de quatorze ans mooy quatorze ans yooyu yépp jëfoo dara fi ngay xemmale ko di xam ci àddina bi tuuti euh, nga am boo ci tegaatee lu nga jot a jund noonu yeneen quinze ans nga am trent ans te nag ñu bay loolu jote jàll ci seen dund muy trente ans yooyu yaakaaruñu amaat dundaat trente ans yu toll noonu mënuñu koo dundaat deux fois wala quatre fois mënu la nekk quatre fois trente xalaatuñu ko mais une mais ñu doubler trente ans dundaat trente ans sax c'est pas assuré moo tax bari na ñoo xam ne dañuy dund la sama sëriñ ba waxoon bari na ñoo xamante ne ñu ngi dund waxum am waat ñoo xam ne ñu ngi dund jàpp ne ñu ngi dund te dee nañu allahu akbar ndax kat seen dund googu budul ci yoonu yàlla xamal ne ah mooy ne seconde boo def ci mooy yàlla xamal ne innaha la la xayaatun tawila ay mooy dund googu moo gudd waay ñii du dara li koy combler nag mooy jaamu yàlla ndax ku ànd ak yàlla doo jeexal kon mu ne la in ana xayitu xatta akula tamaraati haadi innaha la xayaatun tawila wallahi bu ma taxawee nii ba lekk sama jeexal sama tàndarma yi ci sama pochette bi ay way kon maa gudd fan waay man Umayr ibn al-Humam ñii ñoo xamoon le sens de la vie mooy ne njëkkante ilaa mardaati rabbil alamin ilaa mardaati allahi wa rasuli dañ doon njëkkante mooy ne kersu bu ñu ñàkk bu ñu ñàkk bu dox seen diggante bu tax bépp kersu boo xam ne consacré wuñ ko ci lu ngërëmu yàlla ak yonent mi alayhi salaatu wa salaam jàpp nañ ne loolu ak pertaange la boo xam ne amul amul njariñ pour ñoom pertaange dañuy jàpp ne loolu ak gudd fan la te nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na kun fi dunya ka annaka aw aabiri sabil wa ud nafsaka min ashaabil qubur waxoon na seydina abdullah ibn umar ibn alxataab radiallahu taala wa ardaahuma mu nekk tuut tànk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy di ko di ko nee na mu jàpp sama ñaari mbagg yi dal di koy wax yaa gulaam yow gone bi mu nekk gone bu ndaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko jàngal Allahu akbar waxoon naa la fi ne wuute naa ñun nga xam ne xale yi loo wax ñu ne xamagul dara bu ko tiital nga koy wax affaire àllaaxira nii bàyyi ko mu dund kii xamagul yooyu te kat ki ñu koy wax léeg-léeg vingt ans sax mën naa am trente ans ñu naan yee bàyyil ñi ngay sol seen bopp yi wax yii ay dem jàkkaaki yooyu kii xamagul dara quinze ans mu ne xamagul dara te nit ñi doon dem imam à l'âge de dix ans ndax ñun dañoo inconscient moo tax ngay gis un jeune de soixante ans ne am soixante ans di ñuulal sa karaw yi ga pepp bi jaaw bu génn nga ñuulal ko wala nga buddi ko ndax bëggoo nekk mag waaw waaw wajaa rasulul mawti wal mawt Euh, euh, euh, araaka nasiital mawta wal mawta waaridun gis naa la ngay fàtte fàttelewul dee xamal na nag wa kullun min bahril mamaati kooku da ciy naan képp ku ne nit koo gis ku ne ci ci ci ci ci ci ci géeju dee dina fa dem tànk kaas boo xamante ne ni kenn du kenn manu koo tere mu naan ñu nekk paa jàpp suñu bopp ay gone ñii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ko Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko yaa gulaam kun fi dunya ka annaka gharib mu ne ko gis nga àddina bi nekk fi comme si t'étais un étranger dangaa tumuranke ndax képp koo xam ne étranger nga cim réew xam nga ni ngay doxale doo fan ma mooy ne doo nekk premièrement doo nekk à l'aise boo nekkee à l'aise it nga xam ne fii dëkkuma fi am na yoo xam ne manuma koo permettre te tamit duma fi am yenn projet yoo xam ne ñi fi dëkk les autochtones les nationaux moom lañ am duma fi am projet yooyu surtout bu dee leer na ma ne sama nekk étranger manumaa évoluer mooy manumaa am nationalité manumaa am mooy manumaa pare ma manuñ ma assimiler ci biir société bi duñ ma nangu mooy de toute façon dañ ma ne yow lii wala fi indi dangaa jóge sa dëkk ñëw jàngi si fii Arabie saoudite de toute façon manoo fee toog ba am nationalité saoudienne wala lool mukk yow njàng la fi indi dix ans lañ la may bu jeexee nga ñibbi kooku noonu te amul c'est irrévocable kenn ma boo fi sàgganee ndax njàng mi ñu ne par exemple huit ans la mais dinañ la may dix ans comme bu dee ndax tarxiis day am mais bu dix jeexee amul nooy wax ak des ba des di dëkk bi xam nga ne kooku mos du am ay projet yoo xam ne comme si saoudien bi ñu dëkk foofu projet yam fa am du am yu noonu kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yow jullit bi yow nit ki xamal ne àddina bi nekkal ci àddina bi ka annaka gharib comme si yaa doon ko tumuranke ko te nag wallaahi bu ñu xamoon dinañ xam ne ñu ñépp a ku àndul ak yàlla tumuranke kon nag ku nekkal fi duniyaa ci àddina bii ka annaka gharib comme si dangaa nekk it étranger ku ku koo xam ne ku tumuranke nga cim réew nga xam ne fii nii du sama destination finale dama fee ñëw rek pour quelques jours damay delluwaat non manu la tourner neen ba ma des fi mooy damay delluwaat mooy mon séjour est compté kon nag képp ku nekk na nga xam ne àddina bi noonu nga étranger nga fi kun fi dunya ka annaka gharib aw wala bopp nga jàppe ta ta nga jàppe en même temps sa bopp comme si da nga nekk étranger aw sa sabil walla nga jàppe sa bopp comme koo xamante ne nii day jéggiw tari aw yoon moment bi nga xam ne kuy jéggib tali xam nga ne wala aw yoon aw sell di ko di ko jéggi xam nga ne moment ba nga fay def néew na néew na képp nag ku jàpp ne dafa dafa gudd ba nga nekk ci mooy yàlla ay waaye xamal ne innaha la xayaatun tawila xamal ne kon sa dund gi gudd na innaha dëgg-dëgg kon dund ko la xayaatun tawila te nag dëgg-dëgg du dara dëgg-dëgg du dara kon aw abiri sabil nekkal ci àddina bi mel ni ku doon ku doon traverser aw yoon nekkal ci àddina bi comme si da doon traverser aw yoon da doon jéggi ab tali distance bu gàtt boobu nga fay def xamal ne lu toll noonu ci lu gàtt waay waay moom ngay moom nga def ci àddina bi te nag mosoo gis kuy traversé aw yoon ñëw ba ci diggu yoon wa toog fa di fa samp ay projet yoo xam ne di tabaxi kër a def lu nekk déedéet wa'ud nafsaka min ashaabil qubur mu ne ko yow abdallah wa'ud nafsaka te deel compter sa bopp di jàppe yow di jàppe sa bopp bés bu ne kene man min ashaabil qubur ci ñi ñuy rob yi tey balaa jour bee jeex man ci laa bokk foog dinañ ma robi tey bul toog fenn kenn li ñëw fu comme li oustaz Sall doon wax hafizahullah naan fii mu ne bu benn médecin ne woon wala am malaak bu malaa benn malaaka ne woon cëpp ci mbooloo mi ne yàllaa ma yebal nee na tey ci mbooloo mi am na juróom ñuy dee ñu nekk téeméer wala fukk kenn du nangu ne man la man ma man la il faut seen mbooloo mi juróom dee ci tey wala kenn kenn du nangu ne man la ku nekk mu ne danga naan xaw ma diw gisoon naa ko déggoon naa ko muy sëqat xam naa moom la war a doon waaye kooku moo xam waaw mooy ne ndax pare wuñu ndax kat fa ñu fa ñu nar a jëm almaad muy yowmal qiyam dañ fa amul lu leer ndax dañ fa deful ñun yóbbaluñ te nag suñu boroom waxoon na wa tazawwadu waay waay yóbbal leen waajal leen seen yóbbal fa inna tax yëg leen te xam ne xayra zaadi taqwa yóbbal gi gën goo mën a yóbbal alaaxira goo mën a def sa bàmmeel boo xam ne buñ la suulee moom lañ lay suul ak moom bu dee lu baax in xayran fa xayr wa in sharran fa shar bu dee lu bon lu bon bu dee lu baax lu baax dañoo xam ne defuñu fi dara comme que nag defuñu fi dara ah foo deful dara noo fay bëgg a deme loolu moo tax ku nekk xool naan diw la war a doon jamais nga gis ku ne man a man la war a doon ah, ah. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag esprit boobu nag la jullit duy am wa'ud nafsaka min ashaabil qubur del compter sa bopp que jour bu teew waaye suba bu teew tiers bu teew minute bu teew al muraqaba di fuglu sa bopp que ne man minute bu ne buur yàlla mën na maa moom ma bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy perkaal tey ci suba gi wala ci ngoon gi looloo tax fa kaana abdullah moo tax seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ni'mal muallimu waaye ni'mat tilmiid waaye waaye est-ce que kiy jàngale mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye tamit est-ce que ki mu doon jàngal muy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa lan la def fa kaana Abdullah fa kaana Abdullah moom Abdullah ibn Umar idaa amsaa bu xëy bu go idaa asbaha laa yantadiru al-masaa bu masoon a xëy moom moom pare na mooy pare na bu xëyee day pare ngir dee waajal na boppam xam nga ne waaye koo xam ne jàpp nga ne tey ngay dee kooku ci lu baax rek lay mën a ne bu ma soon a xëy du jàpp mooy ne du xaar ngoon gi pour moom jour bu jot day jàpp ni ngoon du ko fi fekk te waaye loolu ku ko am à l'esprit tous les jours ci jaamu yàlla ngay dëkk wa ida amsa bu ngoon jotee laa yantadiru Euh, euh, euh, as-sabah bu ngoon jotee bu suba gi rombee ba ngoon gi dugg du jàpp ne suba gi dégmal bi war a ñëw moom dina ko fekk waaw akbar loolu moo doon jikkoy saxaaba yi radiyallahu anhum lu lu ñu masoon a xam appliqué ñun nag moo tax dañ ciy gis ci ñun koo xam ne li mu mokkal ci xadiis saxaaba saxaaba yu bari mokkaluñu woon ñu bari li ñu mokkal xadiis ci suñu nit yi jamono xamuñu woon lu bari yii mooy li ma la bëgg a wax foofu mooy ay teg sa xadiis ak alxuraan ñu mokkal ko ñu bari defuñu woon moom moo tax ñi ko ci mokkal sax ñu dañ leen di lim ci téere xadiis yeeg yooyu waaye <laughs> xam nga ne waaye shattaana shattaana ma baynana wa baynahum ay waaye kel guuf waay waay ban quel quel quel quel quelle distance bu dox suñu digganteeg ñun hum hum hum waaw sa shattaana shattaana maa bayna thara wa thuriya xam ngeen ne moos waay waay wuute na diggante ak sara muy suuf si nekk ci bënit bi ci suuf si wasturaya ak biddiw ba nga xam ne mu ngay xotti juróomi ñaari asamaan ca kaw asamaan sa boobu yéeg xam nga ne moos biddiw boo bële ak ci nekk ci suufa suuf kooku waaye sore nañ ñoom rawawuñu ay teg sa xadiis yu bari yu ñu mokkal wala alxuraan yu ñu mokkal déedéet lii lañ ñu rawee fa kaana abdallah abdullah ibnu umar ida asbaha laa yantadiru almasa wa ida amsa laa yantadiru sabah loolu lañ ñu rawee comme koy yonent bi alei saatu salaam wax na ko te nag ñun ñépp la ko wax à moom la ko wax à travers ñun ku nekk ci ñun kon nee na la ku nekkal yow jullit bi foo mën a bokk koo man di doon kun fi dunya ka annaka gharib nekkal ci àddina bi comme si dangaa tumuranke aw abiri tariq mel ni koo xamante ni dangay walla koo xam ne day jéggi tali day jéggiw yoon te nag waxud nafsaka del boole sa bopp min asxaabil qubuur ci ñi nga xam ne ñoom lañ war a rob tey waaye waaye ku def loolu kooku moo gañe kooku lu dundam texe waaye ku ko deful xam nga ne innaha la xayaatun tawila ndax nag tierce boo mooy yàlla xamal ni waay waay loolu bari na minute boo passé mooy ko yàlla xamal ni minute bu bari la te balan koo xam nga sàngoo suuf bu la yàlla jéggalul wallahi li nga xam ne innaha la xayaatun tawila waay waay su dund googu nga passé ci caaxaan foo waay waay li nga yëg jour boobu nag ah yoon yépp benn dara topp du xarit du doom du yaay du jabar du kenn ku lay topp illaa amal lu dul sa jëf moo la fekk ci ruq boobu nga xam ne pax moomu ñuy gas daal di la fay dugal suul la dem di lekki ceeb ku nekk war ngaa xalaat bés boobu bés boobu ngay xam ne tiers waxuma la ay jour de wala ay mois wala ak at yoo passé ci caaxaan jour boobu ngay xam ne wallahi même bu doon benn minute la innaha la xayaatun tawila waay waay sama bonte nga ma ne woon a yàgg ndax conséquences yi lourdes waaye fii ma ne yàlla nañu yàlla dimbali nag ba ñu bokk ci comme ñoom abdallah ibnu umar sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wa radiyallahu ta'ala anhu kon loolu la nañ ci bàyyi xel topp rek mbir yi xumbaay beeg yooyu rek xamal ni yooyu yépp toog rek di planer entre copains di wax lu ñor lu ñorul di jëw ak lu nekk nga dugg ci seetaanum télé wallahi di nga xam ne sa seetaanu feuilleton yooyu nga doon def innaha la xayaatun tawila ay waay waay waay waay waay waay dund ngay guddoon ci yu bon yu ma ne woon ak yoo xam ne amalu ma sona laa yusmin wala yughni min ju' jariñu ma dara te nag nit ku muus lu muy def da koo war a jariñ fii mu ne ak fa mu jëm wala boog mu jariñ ko au moins fii ngir mu yëwanal fu mu jëm waaye di def loo xamante ni nii benn solo amu ko te bu nit ku baax ñëwee nga làqatu bëggoo ko présenté alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiful xabiir kooku xanaa xamul ne yàlla moo jare làqatu na làqatu boroomam na ko rus bu ko rusee du ne ci yooyu ndax bu newee ci yooyu dina xam ne innaha la xayaatun tawila kon seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu anhu mu ne la in ana xayitu xatta aakula tamaraati haadihi innaha la xayaatun tawila mu ne waat naa ci yàlla man Umayr ibn al-Humam la in ana xayitu waay waay bu ma dundee ginnaaw bi ma yégee ne àjjanaa ngi muy sóobu ci kuffaaru Quraysh ni wallahi bu ma fi nekkee dundee ba jeexal sama tàndarma yii mayoon nga xam ne dañ koy waññ ci ay ci ay ci ay baaraam waay waay bu ma ko jeexalee innaha dëgg-dëgg nag temps bi ma perdre laata may dugg àjjana yépp la xayaatun tawila waay waay mooy dund gu gudd waay qaala seyna anas ne radiyallahu anhu ba léegi ñu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ci kitaabul imaara foofu la ko indi xadiis bi rahmatullahi alayhi mu ne fa qaala seydna anas radiyallahu anhu ne farama bima kaana ma'ahu min at-tamr thumma qaatalahum hatta qutila mu sànni li nga xam ne mooy pochetam boobu mu defoon flèche yi ak tàndarma yi ci woon dugg ci biir ko faaru Quraysh yi doon jege si yiñ jege xeex ak ñoom ba ni nga xamante ne ci lañ ko rey moom Seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu anhu wa arda ñii noonu lañu ko faate moom seydina Umayr ibnul Humam xadiis boobu seydina imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi daal dina koy solo moom it seydina Muhammad ibn Isxaaq raxmatullaahi solo na xadiis bii nga xam ne moom lañ gis nii muy xew-xewu seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu ta'ala anhu wa arda al-Ansaari moom imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne keroog bi nga xamante ne nii kon ghazwatu Badrin ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jóg def diskuur bi mu waxoon imaam ibn Isaaq dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi alayhi salaatu keroog bi ñaari kuréel yi di kuréelu Quraysh ak kuréelu jullit ñi jàkkaarloowee moom alayhi salaatu dane walladi nafsi biyadihi laa yuqaatiluhum alyawma rajulun fa yuqtalu saabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin illaa adxalahu allahu aljanna te lii waxoon nañ ko gisoon nañu ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam de maa ngi waat ki nga xamante ne nii nafsu muhammadin bakkanu ki ñu seydina muhammad aleyhi salaatu wasalaam biyadihi ci loxoom la ne muy borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne laa yuqaatiluhum tey de du xeex ak kuffaaru Qurayshi ni kenn amul kenn koo xam ne di nga xeex ak ñoom tey ñoom kuffaaru Qurayshi ni te bi ngay xeex ak ñoom kat ah saabiran muhtasiban nga daal di muñ te tamit yaakaar fay gi li nga xawante ne mooy ci borom bi subhaanahu wa ta'ala illaa muqbilan mu nekk koo xam ne nag day avancer ghayra mudbir du wane ginnaaw illaa lu dul adxalahu dina ko dugal allahu buur yàlla aljanna buur yàlla dina ko dugal fi nga xamante ni mooy aljanna yàlla nañu fa yàlla yóbbu amin nee bi mu waxee loolu moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam imaam ibn isxaaq ne fa qaala umayr ibn al ne ci la nag bi mu déggee loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax loolu ci la Umayr ibn al radiyallahu anhu daal di jóge mu ne moom moomu nag ahadu bani salima dafa bokkoon ci waa banu salima comme ni nga xam ne moom lañ gis cinq intégralement li nga xam ne noonu la tuddoon moom Seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne wa fi yadihi tamaratun yakuluhun nee na te boobu mu ngi yoroon ci loxo bi moom Seydina Umayr radiyallahu mu ngi yoroon ay tàndarma yoo xam ne moom la doon lekk moom Seydina Umayr ibn al xumaam al ansaari radiyallahu taala anhu wa ah, mu ne fa qaala mu wax moom baxin baxin mooy liñ waxoon sànk ngir puukarew wane ak puukareem mu ne fa maa bayni wa baynaan adxula aljanna illa an yaqtulani haula mu ne way man daal amul dara loo xam ne moo dox sama diggante ak ma dugg li nga xam ne mooy àjjana lu dul gaa yi nii ma jàkkaarlool di kuffaaru Quraysi nii daal di may rey loolu rekk a dox ma sama digganteeg ma dugg àjjana aa ah, fa qadafa tamra min yadihi wa axada sayfahu fa qaatala xatta qutil ci la jële sànni li nga xam ne mooy tàndarma yooyu sànni ko ci loxoom wa axada sayfahu mu daal di jël li nga xamante ne mooy jaase moom seydina umayr ibn al-human radiyallahu taala anhu wa ardaa fa qaatala mu xeex ak gaa yi xatta qutila ba ni nga xamante ne nii ci lañ koy faate moom radiyallahu taala anhu wa ardaa wa huwa yaquulu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi ne ta bi nga xamante ne nii ci lay génn àddina noonu moom seydina umayr ibn alxumaam radiyallaahu anhu mu ngi naan rakdan ilallaahi bi geyri zaadi illa tuqaa wal amali al maadi wa sabri fi llahi ala al jihaadi wa kullu zaadin urdatu nafaadi gayra tuqaa wal birri war rashaadi. imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ne lii la doon wax mu ngi doon wax moom Seydina Umayr bi mu sànnee tàndarma yi di daw di dugg ci kuffaaru Qurayshi nii mu ngi naan rakdan ilallaahi bi gayri zaadi. daw dox daw jëm ilallah ilallaahi jëm ci yàlla ndax xam ne ni aljana bërëb la boo xam ne moom la suñu boroom def xéewal yi muy xéewal jaamam yi ak lépp yawmal qiyaam foofu la def yërmandeem mooy këru yërmandeem mu ne kon rek dan te yërmande yàlla rek lay ut rek dan maa ngi daw ilallaahi jëm ci yàlla bi xayri zaadi te aw ma yóbbal bu may yóbbu du dara lu ma yor du ay bagage yu ma yor du dara ilallahi bi ghayri zaadi aw ma leneen benn yóbbal bu may yóbbu ci dugg gi may dugg nii ci ci ci kuffaaru Qurayshi ni illaa suuf ak tuqaaragal yàlla allahu akbar wa tazawwadu wax nañ ko sànq wa inna fa inna xayra zaadi taqwa mu ne suñu boroom ne fatazawwadu yóbbal yóbbal leen te nag na xam xayra zaad yi li gën ci yóbbal mooy ragal yàlla moo tax loolu la gëm te loolu la xam moo tax mu ne rakdan ilallaahi bi xayri zaad maa ngi jëm ci yàlla te yoroon ma benn yóbbal illa tuqaa lu dul sama ragal yàlla rekk laa yor loolu rek mu ne waa amalil maadi ak sama jëf gi nga xamante ni mooy pour ëllëg allahu akbar xam nga ne kooku pare woon na illa tuqaa wa amalil maadi mu ne wa sabri ragal yàlla jëf-jëf joo xam ne mooy jariñ ëllëg fañ jëm wa sabri ak muñ moo tax waaye waaye xam nga ne muñ a tax ngay dee ci yoonu yàlla waaye ku muñul moom manoo ko wa sabri ak muñ fillaahi ci buur yàlla ta mooy muñ ci yàlla lillaahi fillaahi billaahi mooy da ngay muñ fillaahi ci yàlla lillaahi yàlla kese tax billaahi sa muñ goo nga jaare ko ci yàlla alal jihaad yi moo tax ma mën a muñ moom laa yóbbaale mooy sama yii laa yor ci yóbbal ragal yàlla jëf ngir ëllëg ak muñ alal jihaad yi ba mën a jaay sama bakkan ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir ma baatub yàlla di kalimatu laa ilaha illa hiya nekk al ulya féete kaw lu dul moom mu ne nag wa kullu zaadin urdatun nafaadi wa kullu zaadin bépp nag yóbbal bu dul yii ma wax ragal yàlla jëf-jëf yoo xam ne mooy jariñ ëllëg ak muñ ci noot sa bakkan ngir diine yàlla ji avancé loolu moom ku yóbbuwul lii wa kullu zadin loo fi lim leneen beneen yóbbal ay millions ki milliards ki ay ay prestige yooyu noonu wa kullu zadin bépp boo yóbbal bu dul yii ma ak yu mel nii urdatul nafaadi loolu dañ ko mooy dañ ko exposé am poñetit la loo xam ne pour poñet moo xam ne il est à disparaître poñetum àddina la moo xam ne il est appelé à disparaître le plus vite possible wa kullu zadin bépp bépp façon yóbbal boo mën a dégg urdatul nafa bi xamal ne moom dañ ko exposé ngir mu gaaw jeex mooy ne marchandise la muy gaaw a jeex xam nga gaa yu bari loolu lañ foog yëf yàlla du alal yàlla du alal du prestige du ay mbooloo yu ma bari déedéet ndax ñu bari la foofu la juume ay jàpp nañ ne ñoom bu fu seen mbooloo gën a mooy day wane ne ñoom ñoo nekk ci dëgg kallaa mukk jàpp ne loolu mooy seen yóbbal fa yàlla déedéet waaye tamit du sant wu yóbbal fa yàlla du nag man diwa bokkuwu sant déedéet wa kullu zadin bépp façon yóbbal ordatu nafa di am poñet la moo xam ne dañ ko ilee moom dafa nekk ngir gaaw a jeex ba mu des xayra tuqaa ba mu des ragal yàlla gi ma wax léegi wal birri ak mbaax ak lépp loo xam ne moom la mbaax daal di englobé war rashaadi ak li nga xam ne mooy ak jub lii mooy ak lii nag lii mooy yóbbal Allahu akbar loolu la doon wax imaam Ibn Isxaaq ne loolu la doon wax xeex ak nit ñi xatta qutil ba ni nga xamante ne nii moom ci lañ ko faate moom Seydina euh, Umayr euh, ibn al-Humam radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah kon noonu kon la génne àddina moom seydina Umayr ibnul Humam foofu la ci Badrin kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al maskanahu wa ma'waa